bismillahi irrahmani irrahim wassalatu wassalaamu ala almabuuthi rahmatan lilaalamin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in فيقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الآنية wa an abi Sa'labata al-Xushani radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qultu ya rasulallah innaa bi ardi qawmin ahli kitaabin afanaakulu fi aaniyatihim qaala laa ta'kuluu fiihaa illaa an laa tajiduu gayrahaa faghsiluuhaa wa kuluu fiihaa muttafaqun alayhi وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل kon ginnaaw bi ñu sante yàlla julli Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu yellu asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ñu continuer waat ci résumé yi fi ñu tolloon ñu résumé bulughul maram min adillatil ahkam bu alxaafiz imam ahmad ibn ali al asqallani yi gën koo xam ci ibn hajar rahimahullah ah bi weesu nag kon gisoon nañu groupe <coughs> résumé mooy ma masailul fiqhiyya yi Euh, gisoon nañu groupe deuxième groupe bi ci ensemble baabul aniya nga xam ne moo doon ahkaamu al ana il masnuwaati min al lan mooy àtteey ndab yi nga xam ne dañ leen a defare der wala ndabu der yi euh, <coughs> tey nag muy muy xadiis yi ñu jàng léegi ensemble boobu la ñu war a gis masala fiqh yi nga xam ne moo ko concerné te ñu gisoon ko ci résumé bi insha allahu taala kon xadis bu njëkk bi yonent bi sa euh, saydina euh, alxafiz euh, rahimahullah dane wa abi Sa'labata mu ngi jële ci as-sahabi al-jalil abu Sa'laba al-Xushani bokk ci kojuk Xushan mooy tribu boo xam ne moom ci la bokkoon radiyallahu anhu yal na yàlla kontaan ci moom annahu de moom de nee na qaala nee na qultu dama ne ya rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna ñun kat bi ardi qawmin dañoo nekk ci suufu ay nit ñoo xam ne ahli kitaabin waa gens du livre lañ mooy nit ñoo xam ne dañ leen a joxoon téere téere avant l'islam muy ñoom nag particulièrement ñoom fi ñu ne woon Euh, chrétiens yi ñoo ko ñoom la doon ñoom la ci jubluwoon ndax mooy Syrie mais pas Syrie tey bi mais Syrie boobu euh, Palestine ci la woon Israël Jordanie lépp loolu lépp Syrie la tuddoon moom foofu la dëkkoon fa la jóge woon ñëw ci yonent bi sallallahu doon laaj mu ne ko ñun dañoo nekk ci dëkk boo xam ne suuf soo xam ne waa ahlul kitaab ñoo ko dëkk afanakulu ndax dañuy lekk fii aniyatihim ci seen ndab yi seen assiette yi est-ce nañ leen a utiliser en tant que jullit mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yonent bi tontu ko ne ko laa déedéet illaa ba mu des an laa tajidu ngeen bañ trouver ghayraha yeneen ndab yu dul yooyu rek farsiluha bu boobaa nag bu dee moo fi sës na ngeen toroxas wa kulu fiha te ngeen lekk ci mu ne muttafaqun alayhi ah, imaamul Buxaari ak imaam Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko solo bi ci tegu mu ne wa an Imran ibn Husayn mu ngi jële ci saxaabi bi tudd Imran baayam tudd Husayn radiyallahu anhuma yal na yàlla gërëm leen kontaan ci ñoom ñaar ndax baayam it saxaaba la woon insha allahu euh, foog naa fii bu dernier ñëw ci saxaaba yi yi ñu gis ci ci bi ñooy ñan xool seenu dund ñoo doon kan ak lan lañ am lu mu gën a gàtt gàtt dix minutes pour ku nekk wala cinq insha allah mu ne anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabahu ak saxaabaam yi tawadda'u dañoo jàpp jàpp mooy faire ci baat mushrikatin imraatin jigéen boo xam ne mushrika ab yéefar la woon mooy moom nag bokkul ci waa gens du livre mais moom c'était polythéiste la woon wala païen la woon mu ne muttafaqun alayhi euh, hadis boobu euh, al imam al rek ak imam Muslim ñoo ko solo rahmatullah alayhima mu ne fii hadisin tawil loolu nag hadis la bu gudd gudd da cee dagg lañ ko soxloo li li ko ci soxaloon léegi nag masala fiqhiyya yi nga xam ne moo amoon ci hadis boobu ñett rek la woon mooy bariwuloon <clears throat> par rapport ak yi ñu gisoon nga ne yeeweesu douze amoon nañ douze ak quatorze douze ñaari douze la woon bii passé moom douze la woon treize waaw mooy biñ ci yokkoon waaw treize la woon bii nag trois masala fiqh yi rek la woon mooy xadiis yi Mamadou Abou Bakar doon doon résumé kon bi ci njëkk mooy ndax utiliser euh, ndabu yéeféer yi mën naa nekk wala dafa xaraam loolu mooy première question bi mooy est man en tant que jullit naa toog par exemple sama kër ma am ay gan mais bool yi ma yor ngir servir leen mais sama voisine bi moom juif la wala chrétien la wala daal en tout du du musulman wala du musulman est-ce man naa koo fëgg ne ko man nga maa aar ci sa ndab yi ndax damaa ami gan kat te doyul est-ce que naa nekk comme déet voilà loolu exemple bi ci tegu mooy euh, ci yan condition lañ mën a utiliser nat ndab loo xam ne dafa sobewu ndax mën nañu koo utiliser loolu daanaka ñëpp xam nañ ne déedéet mais ci yan condition lañ mën a utiliser ndab yu sobewu bi ci tegu mooy ana kañ ak ban doxaliin lañ war a wan lañ war a am par rapport ak nit ki nga xam ne moom du day moom daanaka du moytu so du moytu ko sobe mooy nit koo xam ne loolu nag forcément nekkul euh, forcé wul affaire bi moom waa ji nekk yéefa mais mën na nekk jullit bu sàggan boo xam ne moom yooyu yoonam newu ci ay ay ay utiliser sàngara ci boolam yeeg ak assiette am yeeg veeram yi moom loolu du ci dara moom ustensilam bi moom togg ci mbaam ak yooyu peut-être mooy jullit ñenn jullit yu sàggan yi nga xam ne ñoom dañ naan garaaw euh, damaa xam naa ne baaxul mais daf mais nag nan laay def même bu dul mbaam mën nañoo dem jënd eh, yàpp fii Auchan wala Carrefour yàpp yoo xam ne kenn rendiwu ko ci yoonu sharia ba pare di ko toggay ndawam xam nga loolu dafa yàpp ko xam nga dafa xaraam loolu kon mooy forcé wul léegi ku mel noonu nan laay jëflanteeg moom ak kañ laay mën a sax utiliser ndabi kooku noonu loolu moo doon ñetti masala yi nga xam ne Euh, bu ci nekk nag day am ay sous masala surtout bu mujj bi mais yii daal ñooy masala ñetti masala yi concerne woon xadiis ah, bi ci njëkkoon kon dañ ne woon euh, que utiliser ndabu yéeféer yi mën naa nekk wala dafa xaram ah loolu dafa amoon ñaari avis ngiru imam Malik rahmatullah alayhi ak zahiriyya yi ñoom dañ ne ñoom dañoo sit dañ koo sit mooy utiliser ndabu yéeféer yi dañ koo sib mooy di dañoo dañoo lan di ci lekk mooy utiliser wuñ ko waxee mooy lekk walla def ci looy utiliser ngir lekk wala naan ñoom dañ ne woon dañ koo sib mais ñi ci des ñëpp mooy ñi ñu tuddul muy xanafiye euh, yi kon ak shafi'iyye yi xanaabila yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne sib sax amul mooy dafa dagan te dara si amul sibeel boobu xam nga buñ nee sib ndax moo sib tekkiwul ne dafa xaraama utiliser mais tamit moo du ma gis lu ñu sib gis leneen lu ñu sibul may préférer li ñu sib déedéet par exemple buñ ma nee ndox mi moom dañoo sib ku ci jàpp loolu mooy bu ma demee ba awma beneen ndox bu dul moom dama koy utiliser alors que loolu mooy différence ndox mu ñu sib ak ndox mu sobewu ndox mu sobewu moom moom même bu ma amul woon dara mu sës fi mooy damay tiim biteel bi buñ ci sotti woonam sow bam bam altéré soit goût bi wala yo ñetti yooyu xet gi wala cafka bi moom bu dee lii rek fi sës julli jot aw ma ndox lii rek ne fi te loolu a nekk ci mooy man duma noon laay mooy damay tiim même bu dee biteel baa ngi fi ndax dafa sobeewu alors que bu doon ndox mi dañ koo sib man bu ma amul beneen mooy mën naa ko utiliser jàpp voilà loolu mooy différence moo tax Maalik yooyu rahmatullah alayhim kon ñoom waxuñ la lekke ci ndab yooyu dañ koo xaraamal mais dañ koo sib lañu wax mooy kon ñi ci def nag ne neen kenn sibu ko ñu ne ndax liy wane ne euh, loolu nag mooy avis bi nga xam ne moom lañ nootaloon mooy euh, jumhurul ulama li ñu wax contrairement ak zahiriyya yi ak maalikiyya yi ñoom ñu ne alquran ci boppam moo ne wa ta'amul ladina kafaru utul kitaaba boobu hillun lakum suñu borom subhaanahu wa ta'aala moo ne euh, ndabu ñi nga xam ne ay gens du livre lañ dagan na pour yéen jullit ñi ñoom ñu ne naka la yàlla euh, subhaanahu wa ta'aala di ñu daganale ay ndax lekk yoo xamante ne ni lekku yéefér yi mooy les gens du livre dagan na ci ñun naka lañ mën a imaginer ñu naan ndab yi ñuy togge lekk yooyu dañ koo si ñu ne loolu day wane ne yow comme que lekk gi lekk gi ñoom fu ñu koy togge duñu ko togg ci kaw air bi nii ci seen ndab yi lañ koy togge te ndab yooyu yàlla nee na li ci biir yéen dagan na ci yéen mooy mooy ci dagan ah. loolu tekkiwul ne léegi maam moom ñoom buñ ko toggee baax na wala buñ toggee ñoom lu ñu togg rek baax na déedéet mooy yi dagan ci ñun ñoom bu ñu ko toggee ñun mën nañ koo lekk kon ñoom ñu ne yéen maliki yi ak zahiri yi rahmatullah lii day wane ne yéen ke sit bi ngeen wax sax amul beneen ñu ne xadiis bu deuxième bu Imraan ibn Husayn bi radiyallahu anhu anhuma dane yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàppoo ci ndabu yéeféer bu jigéen koo xam ne xam nga yéeféer yi yemuñ mooy ne euh, ndaw soosu ndaw si yonente bi sallallahu alayhi ci baagam kooku moom moo yées moo yées juif ak chrétien chrétien ndax yéeféer yi bokkuñ mooy les gens du livre tane même dangay ngay dégg ñu naan al millatu al kufru daal millatun wahida ak kéefër daal genn yoon la rek ñoo yem mais loolu c'est d'une façon général mais bu ñëwee ci actes yi actes yi nga xam ne day concerner chrétiens yi ak juifs yi loolu bokkul ak actes yi nga xam ne ñooy concerner ñi nga xam ne ay xàmb la ñuy jaamu par par exemple wala ni nga xam ne ay animistes lañ nga xam ne gëmuñu yàlla ñoom. soit géej gi lañ gëm wala nature bi wala ak luñ mën a tuddee ay athées ñoom bokkuñoo yéefar yi ay athées ak chrétiens yi juifs yi comme ñoom ñu ne xoolal ak chrétien ak juif ci ndabu kooku la yonent bi sallallahu alayhi jàppe kon kay loolu mooy wane ne bu dee chrétien ak juif day gën a baax raw yi noppi wax yi noppi bokk kon ñoom loolu la ñu wax ba pare ñu ne euh, ndab yi yonent bi sallallahu alayhi sax doon yi mu wax fii ne bu leen ko jëfandikoo mooy ndab yi nga xamante ne nii mooy ndab yi nga xam ne ñoom ñoom ñoom chrétiens yi wala juif yi dañ ciy mooy waa ahlul kitab dañ ciy toggee sobe ndax dafa am benn riwaaya bu nekk ci hadith même hadith bi ci imam Abu Dawud rahimahullah boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane moom non Imran ibn Husayn euh, Abu Salabat al-Khushani radiyallahu anhu bi muy laaj dane ci ndab yooyu de ñoom dañ ciy togge lan dañ ciy togge yàpp mbaam xuux te dañ ciy def sàngar ñoom ñu ne loolu précision boobu mooy wane ne ndab yi yonent sallallahu alayhi ne bu leen ko utiliser mooy façon ndab yu mel noonu mais tekkiwul ne rek palaat bu palaat bu ab yéegal jënd ñëw dugal ko këram door koo jënd ma ñëw àbb ko ko wala mu tibbal ma ci loo xam ne dagan na ñu naan ma dañ koo sit ñu ne si buñu ko te loolu mooy li gën a insha allah léegi kon loolu mooy première masala bi bi ci tegu moo doon ci yan condition kon ndax ndax ndab lu ndablu lu sobewu mën naa nekk ak ci yan condition mooy ndablu sobewu moom utiliser ko mooy dafa xaram ndax lenn la mooy liñ ciy def da koy sobeel mooy da koy wàll te bu ko wàllee kon mooy mooy yow liñ ci def de toute façon mënoo ko utiliser léegi nag nan nga ko utiliser mooy nga raxas ko wam set te raxas boobu so aajowuñ ci ñu naan waa ji il faut kon mu nekk ku mukallaf ndax dafa am yoo xam ne ay dindi sobe même bu dee xam nga loolu gisoon nañ ko ci xadiis yu njëkk yi bu dee euh, par exemple euh, Maliki yi rahmatullah alayhi buñ jàppee ne ci nu mu tudd comme dindi sobe bu dee yéene da cee dugg mooy buñ dugalee loolu boo nee il faut waa ji koy def am yéene loolu lu muy tekki mooy bu ko xale defee bu baax mooy kon yow sa yére bu takkoon bu takkoon sobe ab xale nga xam ne majeurul raxas ko mooy day des ndax mbir mi kon il faut waa ji koy def am yéene wala bu ko bu ma ko jëloon jox ko ay ay ay benn benn femme wala benn waay boo xam ne du jullit buy def ay di di fóot fële mu fóotal ma yére yi kon du baax mais nag dafa fekk ne du dindi sobe moom soxlawul yéene mooy l'essentiel mooy na deñ kon il faut kon ñu raxas ko loolu rek mooy condition bu setee baax na léegi nag dernière euh, kii bi euh, masala bi mooy est léegi ban ko ban comportement la ñuy am ak nit koo xam ne moom du euh, mooy tëndiku sobe ndax xam nga euh, jumhurul ulama sax bokk nañ ci loolu waxoon xana euh, Maalikee yeeg Zahiri rahmatullah dañ ne affaire bi yonent saa salaam bu teree ndab yi nekkul ne le fait ay chrétien wa ko moom wala ay juif déedéet mooy le fait que ñoom comme que duñ mooy tëndiku sobe lool la ba la kon jullit bu noo nu mu mën di tudd. ak fu man di doon même bu def sëriñ la sëriñ boo xam ne xëy na du du moytandi ko sobe moom it ay ndamam dañ koy sib ci kaw loolu voilà loolu moo tax nekkul nekk ñoom li ñu nekk chrétien wax wala li nekk juif déedéet mooy ne affaire bi ku mu man di doon bu dee da ngaa bokk ak ñoom ay doxalin ak koo mën noo mën di tudd jullit boo mën di doon ak famille boo mën di bokk dañuy sib say ndam ndax loolu léegi kon bu mujj bi mooy léegi nag ñu mel noonu nit ñu mel noonu naka ban comportement lay am ak ñoom ak tamit yan condition laay am yan condition lañ tëral ngir nga man a utiliser ndabu chrétien bi wala juif bokkul ak liñ gisoon sànq liñ gisoon sànq mooy ndab bu sobewu boo xam dafa am sobe ndab bu am sobe yi jullit mën na koo am yéefar mën na koo am mais léegi ndabu yéefar nan yan yan condition kon laa ko mën a utiliser mooy il faut mu am deux conditions mooy li yonent saa sallam wax ne illaa allah tajidu ghayra ngeen bañ a trouver leneen bu dee amu ngeen leneen lu dul moom loolu mooy première condition bi di tegu mooy il faut kon nga raxas ko mooy ne deux yooyu benn du ci manqué te loolu mooy yiñ la wax ndab yi nga xam ne c'est sûr que dafa am sobe te loolu ndab loolu kon soxlawul mu nekk chrétien wala juif ñoo yem wala musulman léegi nag Ah, mooy ban comportement la ñuy am ak ku noonu mooy dañuy moytu ay biram loolu nag yemul kon ci yére yi rek ndax xam nga maalikee rahmatullah alayhi dañ ne bokk na ñoom ci li ñuy wax ñu ne ndab loo xam ne dañ ciy togge sobe comme ay sàngara ñu jël di ko ci baxal day imprégné wu ci ci ndab li dese nag comme que dañuy imprégné wu nag mooy kon sobe boobu du deñ te bu deñul kon day xaram ñoom seen wax day jëm foofu mooy ñoom dañuy wax ñoom dañu indi ci kii bi dañ cee jëlee loolu tamit te ni ñoom dañu jàpp ne ndax boo ko utilisé noonu di ci baxal ay mbaam ak yu mel noonu yu sobe yooyu nee nañ affaire bi léeg-léeg raxas rek du ko dindi te mu am mu xaw a imprégné ci cin li le fait que yow boo ko utilisé waat da ngay gis sax même boo ko tegee ci cin li ci taal bi avant nga ciy def dara nga gis mu mel ni day commencé ñàkk nga laal mu xaw a niin ñu ne nag loolu bu dee loolu ñoom surtout ñoom dañu bàyyi xel côté boobu moo tax bu dee ndab yu mel noonu ñoom dañu naan ndab yooyu mënuñu ko utiliser léegi nag mooy mbir yi yamul ci yemul ci ndab rek mooy ne waaw léegi buñ la invité mooy léegi naa li wax mooy par exemple ab chrétien invité wala ab juif wala ay ñu dul jullit yow buñ la invité mooy soit ñoom ñu xam ne yow ñu xam ne yow jullit nga am na yoodul lekk ñu bàyyi ci xel bu ko defee li ñuy togg dañ ciy sóoraale ne yow li yow mën a lekk rek lañuy ñuy togg bu dee lool mën naa nekk waa ndax ndab li ndab li ndab li lañ la ne ndab li aajowul mu nekk euh, boo gisee li euh, jumhuur wax dañ ne le fait que ño yonent bi sallallahu tere woon ko nekkul ne ñoom li nekk yéefara sax dañ ne même jullit bu mel noonu sax da ndax ndax euh, Abu Salaba al-Xushani radiyallahu anhu dane ci riwaay bi mu wax sànq ñoom dañ ciy togg mbaam di ci defaale seen sàngara yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kon bu leen ko utiliser lu dul trouver wu ngeen beneen ngeen raxas ko door koo utiliser kon mooy bu dee lool am na mooy yow ndab bi nan ngay xame ne par exemple raxas nañ ko raxasuñ ko dafa am loolu euh, mooy masala biñ doon ci keroog bi bi weesu mooy dama am masala usuli yo waxoon nañ ko ta'arudul asli wa zahir mooy ne day euh, masala boo xam ne liy opposé wu mooy li feeñ li feeñ ak cosaan bi ndax cosaan ci ci yéefar mooy du ñu moytandikoo sobe ndax dañ koo xamul sax mooy yi ñuy wax nii naan ay saw kiiwul peut-être ñu koy ku ndax ndax salte gim salte mais quant à bu laalee fii dañ koo war a raxas ndax mënuma ci kii ñoom yooyu faalewuñu ko ay bu ma naanee sama sàngara sàngara baaxul dafa sobewu ñoom seen yoon newu ci ñu ne comme ko lool mooy cosaan ci yéefar léegi borom nit ki day xool boroom xam-xam bi buñ ko laajee day xool bu dee moom dafa jàpp ne ñii en tout cas moom dafa nootal côté seen cosaan ni ñii duñu moytandikoo ci sobe moom danaan kon ñoom daal wóo li gën a kii daal mooy bàyyi seen ndam ndax bu dee aslu bi la toog mais bu dee li feeñ yow gis ne li mooy ne ñii de toute façon ñu set lañu bu ñu ci dañuy raxas seeni ndab door cee def dara ndax bu dee bala ñoo def dara yàq ci ndab yi dañ koy raxas ci euh, robine beeg yooyu doo ko cee def yow loolu amul benn problème mooy ne ñu la invité yow buñ la invité soit mooy nga xam loolu wala nga ñàkk koo xam mooy ne bu dee yow xam nga ne ñoom noonu ñii xam naa ne de toute façon fii ndab yi jëluñu ko noonu rek ak ni mu woon ñëw def ci lekk bi mooy ne raxas nañu ko wala loolu da ngay ñëw man gaa lekk mën ngaa lekk mooy amul benn problème même même bu doon jullit la même ndax affaire bi mooy du mbiru yéefar ak ñàkk yéefar ndax le fait que yéefar ak ñàkk yéefar moom la la waa jumhur ne mbir mi du loolu mbir mi mu ngi ci rek affaire bi set naam setul ak ndax yi nga xam ne façon ndab yi nga xam ne leer na ne lii moom dañ ciy togg sàngaraat non nu mu tudd mbaam ak yooyu xam nga même loolu sax bu ñu ko raxasee garaawul kon loolu mooy lan mooy buñ la invité togg togg goo xamante ne nii ganaar bu ñu rendi ci yoonu charia mooy ne xam nga loolu yéeféer bu rendee baax mooy chrétien wala juif fa tax may wax mooy ci yoonu seen niñ tërale ñoom bu dee respecté nañ seen diine liñ wax jullit mën naa lekk ñoom li ñu rendi léegi yow bu dee lool am na léegi nag ñu invité la nga ñëw mooy ne yow boo ñëwee man ngaa lekk ci li ñu la li ñu la mooy lekk googu noonu bu dee yow léegi léegi yow po question bi xaw a kii mooy est-ce raxas nañ ndab leen biir mais l'essentiel mooy en tout cas mooy li feeñ ngay xool li feeñ mooy ne raxas nañ ko boobaa nga ne comme ñii de toute façon ndab li mooy du ndab lu ñu jële fee rek mu takk noonu ñu def ci lekk gi mooy dañ koo raxas bu boobaa da man ngaa lekk ci loolu loolu nag que mu nekk jullit wala mu nekk yéefari ci yam voilà l'essentiel daal mooy ne ndax ndab yi nekkul ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xoola xadiis deuxième xadiis xam nga bi ñëwee di jàpp mooy baag bi ñëwul ne mais est-ce bi sax ñii defuñu ci sàngara yooyu yëpp waxu ko dafa ñëw baag bi ndaw si mu wàcce ñu wàcce baag yi mu jàpp ci moom ay moom saxaaba yi radiyallahu anhum c'est la même chose ak loolu mooy bu ñu la invité yow nit ci li gën a jot njort mooy ne ñii euh, utilise mooy ne affaire yi ndab yi laata ñu ko utiliser dañ koo raxas bu boobaa man nga koo man nga cee lekk sans problème mais nag bu la leeree ne ñoom ñii ñoom de toute façon ñoom ils s'en ci ñuy def dañuy yekki rek xëcc ci benn kii rek sotti noonu mooy bu boobaa nag dañ la koy tere bu boobaa mais loolu nag que ça soit jullit ak mu nekk nekk jullit ñoo ci yem wallahu taala alam léegi kon bokk na ci ci yii nii mooy kon affaire yu d'affaire ndab rek mooy même bu dee sol a yére ndax mooy li ma wax mooy règle boobu ndax mooy daw mooy daw ci euh, masala yi niroo yooyu que ça soit ay ndab wala ay yére yoo xam ne ñi ko moom soit ay yéefar lañu bu dee yéefar dombis dañuy xam ne duñu moytandiku sobe ci cosaan bu dee tamit jullit boo xam ne noonu lañ ko xamee jullit boo xam ne moom de toute façon kii chaque fois bu ngi màndi moom màndikat la mooy ne moom de toute façon moom du yëg sax yi muy def kooku ko yéeféer bi ñoo yem ci àtte boobu mooy ne kooku da ngay prudent ci ay yére léegi mooy bu la joxoon ay yére nga ne mu ne da lay jaay gis nga nag nga ñëw këram julli jot nga ne ko ah man de sama yére bi bi may ñëw sànq man leer na ma ne sobee sobee ci mais yow gis naa sa kër amul ndox mais maa ngeen jàpp est ce que mën nga maa àll yére pour ma julli xam nga loolu loolu loolu nag mooy yow da ngay xool bu dee da nga doxal cosaan bi mooy ne ñii du ñu moytandiku sobe bu boobaa doo utiliser lan doo utiliser yére bu dee nag da yow li feeñ bi nga xoolee yére bi gisoo dara luy wane ne lii dafa sobewu mooy da nga ko utiliser euh, loolu ci même moo gi ñoo bokk ramification la ci même mooy al ashbah wa nazair yi léegi nag mu des bu dee yére loo xam ne moom ay sous la yooyu moom dañ koy raxas par force ndax loolu moo gën a wóor bu dee sous la moom mu ngi mel ni rek ma génn fii benn meer wala benn kudul jullit ni ma ma dajeeg moom mu ne ma man di dama amoon yére wala benn baax wala benn jeune sax mu daa am yére yoo xam ne dama ko bëggoon a maye mais ma xam ne yéefar la mu ma ko léegi est-ce que bu ma ñibbee man dama koo war a fóot d'abord wala déet loolu mooy wax ji xam nga man na nekk lu la jaay léegi mais tamit lu mu la may léegi loolu mooy ta'arudul asl wa zahir ngay xool mooy ne yow mbir mi dafa opposé wu entre li feeñ li fi non euh, cosaan bi mooy yéeféer en général moom duñ mooy tamit sobe kon ci yoon dafa war a sobewu mais nga xool yére yi xool nii à part sous-vêtements yi nga xool gis chemise kii yëpp nga loo non bu dee gisoo ci dara luy wane ne dafa sobewu loolu da nga koy sol noonu aajowul nga koy door ko utiliser c'est la même ak yii euh, non ndax ñoo waaw al aslu fil ashyaa'i at tahar loolu mooy ne cosaan ci mbir yi yépp xam nga euh, al ashya lañ la wax mais fii nii yéeféer ci boppam yéeféer ci boppam cosaanam moom mooy day sobewu ndax lan moo tax mooy euh, ndax ñoom ñooyu dañ da dafa nekkul sax seen problème mais bu dee ndax mbir yi looloo tax euh, imaginer bu doon par exemple ay lekk la xam nga mbaam xuux mbaam xuux ci cosaan ci cosaan mooy dara newu ci mais alxuraan moo ñëw tere mooy ne yàlla da ne kii innama harrama rabbi al fawahisha ma minha wa ma batan yàlla dafa suñu borom mu ne waxal ne sama borom dafa xaraamal al njombutee mooy bon yépp yi ci feeñ ak yi ci nëbb ci kaw aaya boobu avant boobu am na lu wax euh, ne bi mu naan man man harrama wala qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq qul hiya alladhina amanu fi al-hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah mu ne waxal kan mooy ki nga xam ne day xaraamal xara kan mooy ci xaraamal yi nga xam ne yàlla moo ko daganal ci at-tayyibati min ar-rizq yu yu tee yi ñuy lekk kon loolu foofu la lii di duggee mooy li nga wax euh, qaayda bi nga wax mooy ne man bu ma ñëwee ci façon lekk yépp ci cosaan dafa daga léegi nag ku fi ñëw ne ma fekk ma may lekk dara mu ne ma yow sa lii dafa xaram dama naan ko yow indil dalil buy wan ne xaraam dafa dafa xaram bu dee da ne ah man na xawma ma dalil ma ne ko kon bàyyi ma mu continuer lekk ma ba keroog bi may indil lu leer ndax lan ndax cosaanu mbir yi mbir yi lañ la wax mbir yi dafa lan dafa dagan fekk dalil ñëwul léegi nag yàlla moo daganal lépp ngir nit ñi moo tax mu ne damaa defal wa sax lakum moo leen tàggatal li nekk ci asamaan yi suuf si yëpp ndax yéen léegi nag moom ñu defal lool moom mooy ñëw di indi ay exception lu mu andiwul nag moom moo ñu xamal ne yéeféer moom moom cosaanam mooy dafa sobewu ndax yéen yi ngeen di toppatoo du ko toppatoo moo tax dañuy sol yére yu buubu nga xam ne fu mu jaar di di euh, ramasser pour kii yu ci euh, kii yu euh, saleté dëkk bi yëpp mooy yu yu kii nu mu tudd yu sobewu yu moom yoonam newu ci dañuy criss cross jaar ni mais léegi sax léegi gars yi ñu ñoo ko ëppale léegi mais yooyu daal pour wax la ne ñoom yooyu mooy darul sax seen souci comme que nag ñoom lool la te tamit mooy yi yàlla teg ay affaire u laab ak yooyu ñoom seen yoon newu ci sax xamuñu ko sax kon loolu ñoom seen cosaan mooy ñii seen cosaan dafa moom bokkul ak règle bële règle bële mooy mbir yi lu nekk moo xam ay lekk ay kii naan yi bu ci alxuraan newul wala sunna neewul dafa xaraam kenn manu ko wax loolu moo tax euh, kenn man da wax dafa xaraam loolu moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhi xoola même ñii euh, nu mu euh, gisoon nañ ko ci xadiisu or bi mooy bi ci kaw deux xadiis yi ci kaw bi muy tere or xam nga or xam nga bokkoon na ci ci li tax cause yi tax yenn yi boroom xam-xam yi waxoon surtout Shafi'i yi rahmatullah lan moo tax ñu xaraamal or or ak xaalis am na ci cause yi ñu waxoon mooy ne ndax affaire bi xa euh, or ak utiliser or ak xaalis mooy loolu day day toj xolu yi ñu ñàkk ñi bu yow yow nit ñi ñàkk lool nga yor benn genre euh, euh, di wane sa façon yu extravagant yi ngay def amuñ dara nga yoon ay or di wane di briller fu nekk ñoom am nañu waxoon lool mais pourtant jamaa moo dina moo gën a kii yooyu te pourtant jamaa kenn xaraamalu lan moo tax nangu ñoo xaraamal jamaa ndax cosaan bi mooy yépp a dagan te comme que alxuraan euh, sunna waxul lu dul or ak xaalis kon nag ci lañ mën a yem loolu moo tax même ci am na sax boroom xam-xam yoo xam ne rahmatullah ñu bari d'accord ñu sax ci affaire boobu le fait que looloo tax mooy ndax cause yi bari woon nañ mais cause boobu am nañu ci d'accord ne non ndax loolu jamaa moo gën a te jamaa ak ay lu'lu'u marjaan émeraude ak li ci des marjaan mooy walla saphir yooyu ñoo gën a fuuf ñoo gën jamaa de toute façon ku am jamaa ku bari le jamaa moo ëpp moo ëppale fuuf valeur ku bari le or ñu ne loolu te pourtant jamaa bi kenn xaraamalu ko lu tax ñoom nanguwuñu ne dafa xaraam ndax amul texte bu ko wax. que amul texte bu ko tere mooy manuñu mooy liñ ci kii kenn manu la ne dañ koo xaraamal kon mooy mbir il faut alxuraan ñëw spécifié wala sunna ne lii moom dafa xaraam mais sinon yépp a dagan yéeféer nag yàlla mooy wax ci alxuraan ne innamal mushrikuuna najasun loolu mooy cos seen cosaan ñoom alxuraan moo ñëw ne tranché ne yéeféer yi moom li am ba des mooy yéeféer yi ay sobe la ne woon ndax bu ñu jegee almasjidul xaram muy kaaba gi xaraam bi pas kaaba ji rek ah xanaa xam nga looloo tax màkk nii euh, du ku nekkay neex dem ah dafa am zone de contournement boo xam ne bu gudd bu yaatu sax boo xam ne yéefar du fa dugg de kenn du la ne jumaa ji rek la mais même quartier yi féete yi kiim kii bi yépp dafa am autoroute yoo xam ne contournement pour ku dul jullit fooy jaar demal mais fii doo fi dugg ndax loolu la yàlla wax léegi nag dinañ ko dugg nag ci ay cas yu exceptionnel mooy bu dee par exemple ñu fi pre ñëpp ñëwoon euh, prendre ci biir Kaaba bi ña ña kii woon foofu année kan waa iranien yi ñu woo waa GIGN ndax lan ndax jullit ñi amuñu capacité déloger gars yi bu ci cas yu mel noonu boobu yu mel noonu d'accord nañu lan ñoom ñu dugal leen. mais sax benn affaire am na mais loolu tekkiwul ne yéefar mën da dugg ci jàkk mooy ne bu la nee ñoom euh, dañu sobewu <coughs> en tout cas bu doon dañuy dugg ci jàkk ni mais li ñuy sàmmoonteel mooy nañ sàmmoonteel bañ a dox loo xam ne day indi sobe ci jàkk ji wala lu koy am na ñu profanation wala yu mel noonu daal yu mel noonu bu amul yéeféer man la dugg ci jàkk moo tax nga gis ñu le maire léeg-léeg mu ñëw grande mosquée lool bu gaa yi di kii way xoolal ma gaa yi rek ñii gëmuñ dara xoolal maire bi rek mu ñëw di dugal ci biir ndax lan politicien la mais pourquoi monsieur le maire kay bu dee li mu sol yépp set na daal lii dara tax ko ci où est le problème mais jullit bi sax bu fi ñëwoon moom sol yoo xam ne kiiwul dañ koy sànni ci biti mais kay mooy ne ndax xam nga loolu la zahiri yi rahmatullah doon wax borom xam-xam yi naan leen yéen xool leen yàlla ne yéeféer xaraam kii la nu mu tudd la mu leer nañ yéen ngeen ne du sobe alors que du sobe ndax yonent bi sallallahu alayhi dafa jàpp prisonnier bi yéeféer takku ko ci jàkkaam bi jumaa Medina bu doon sobe kay bi mu jógee sax dina ne acca lu mooy premièrement du ko fi dugal bu ko génnee wala bu fa jógee dina fa raxasu te tamit délégation yi doon ñëw euh, euh, wufuut yi fan lañ ko doon fekk yu bari ci jàkka ji am na ci yoo xam ne gars yi dañ doon ñëw ñépp tuub am ñoo xam ne dañ doon ñëw ñenn ñu tuub ñeneen ñu duñ tuub te pourtant ñooñu te dañ ko doon nuyu nekk ci biir jàkka ji fii moom ñu takk ko prisonnier ba mu dégg fa suuratu tuuri euh, nu mu tudd Sumaama ibnu Usaal non non non ibnu Mut'im Jubayr ibnu Mut'im même Sumaama tamit radiyallahu anhu moom it radiyallahu anhu moom it dañ ko takkoon ci biir mais Jubayr ibn Mut'im moom dane man suuratu tuuri ndax Badar dafa ñëw xeex Badar ànd ak ñoom Abu ñu gañe leen moom mu bokk ci prisonniers yéefar yi ñu mu ne man su maa ngi dégg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di tari suuratu tuuri naan wa tuuri wa kitaabin mastuur fii raqqin manshuur wal baytil ma'muur ainsi de suite mooy ne ñoon ci biir jàkk ji lañ newoon kon loolu day wane ne buñ nee yéefar yi dañoo sobewu comme que dañoo sobewu mooy ne du seen yaram nii dañoo boo ko laalee da ngay raxasu ji wala déet mais nag loolu mooy seen cosaan kon mooy du ñu ko moytandiku ndax man lu ma xamul eh, imaginer bu doon euh, beneen religion boo gëmul wala beneen système boo gëmul ci vie bi yi ñuy utiliser daa am yoo xam ne dana ci dagaru man gëwma ko mooy ci gëm yooyu bu ma gisee may par exemple ñu ne ñoom coca dafa xaraam par exemple man comme que man kookaa man sama yoon newu ci jullit laa man baax na may ma koy naan mu tuuru sama yére moom man na am problème ak man man na ma mooy tëdd ko ndax lan ndaxte moom ci moom loolu dañ koo xaraamal kon ñun jullit ñi tamit loolu la mooy yéeféer yi yàlla moo ne ñoom dañoo sobewu loolu moo tax moom seen cosaan loolu la léegi nag bu dee nag loolu mooy problème bi mooy mooy yu yéere mooy que ça soit yére yi ñu joxe ak yeneen matériel yi ñuy am loo xam ne nit da koy directement problème day posé wu le fait que est-ce que lii sobewu na wala déet léegi bu kiiwee règle boobu daal moo koy moo moo moo moo koy moo koy résoudre mais ça dépend nag su nekk ça dépend boroom xam-xam bi lu mu gis bu dee boroom xam-xam la boo xam ne rahimahullah dafa nootal ne moom cosaan bi la xool mais non man daal cosaan bi innamal musrikuuna najas man foofu laa gën a xool ndax ñii wóoruma leen kon lu ñu fi indi daal man li may demee mooy dafa sobewu kon yéeréem yi il faut ma fóot ko d'abord loolu ku demee noonu mooy dafa topp lan aslu bi muy cosaan bi léegi nag ku demee li feeñ apparence bi nii mu xool yére yi mais mais oui le problème fii gisuma fi dara dara taxul man dama koy sol noonu julli dara newu ci kooku li mu def baax na ñoom ñaar ñëpp li ñu def baax na loolu mooy masala yi nga xam ne ñoo concerné woon suñu xadiis bi nag mu def dernier xadiis ah jot na waaw ah, xam naa dañuy xaar kon bu julli pare insha bu ko defee ñu àggale alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa wala ah, avant ñuy dugg kon ci dernier dernier euh, hadith euh, mooy ne masala bi ñu jóge léegi mooy ne ndabu ndab lu yéeféer moom bu ci amul sobe man nga ko utiliser loolu moo gën a dëgër de mooy lu waa jumbuur wax sensible am ci mooy lu muy door a jënd ak tamit sax loo xam ne mas na ko utiliser mais raxas na ko mu set loolu man nga koo utiliser dara newul ci Euh, tey ñu doon yi yi nga xam ne dañuy mooy taarudul asl wa al asl mooy nit koo xam ne par exemple moom du moytandiku sobe wala koo xam ne dafa naan sàngara comme ku naan sàngara nii mu naan sàngara nga gis ko nag mu jël bouteille bi naan jox la ñu am yow bu dee da xool ndox mi nga gis ne affaire bi dafa soppeeku ñett yi ci yiñ gisoon caf ci caf gi melo gi walla xet gi bu soppeekuwul bu soppeekuwul mooy dañ koo sit bu soppeekoo moom baaxul mais nag imaginer léegi du du ndox mu naan sàngara léegi ba teg butéel bi guux dóor ci taabal bi sant sëñ bi wala jaafuwaay après jël kii coca bi naan non bu dee coca bi moom moom sobewu na moom ndax innal ma'a yu la yunajjisuhu shay'un bu dee ndox ndox dangay mën a défendre bopp te bu dee gis nga ne ñett yooyu dara soppeewu ko ci mooy baax na mais dañ koo sib mais bu dee coca comme que coca ay bisaab mooy lu dul ndox rek bu dee dafa naan ci sàngara bi léegi jël gàllax ndekoo bi ci def ne la bi am man ngaa àggale bu dee coca mooy yow dafa léegi dafa xaraam yow yow nga utilisé ndax dafa ndax dafa sobewu ndax melul ni ndox te bu doon ndox da ngay xool est-ce que ñett yooyu am na du ci altéra wu sinon mu baax léegi kon xadiis bi ci mujj muy xadiisu anas euh, alxaafis dane wa an anas ibn malik radiyallahu taala anhu anna qadaxa nabii sallallahu alayhi wa sallam ankasara fattaxada makaana ash-sha'bi silsilatan min fidda axrajahu al-Buxaari mu ne mu ngi jële ci euh, Seydina Anas radiyallahu taala anhu mu ne anna qadaha an-nabiyyin kene këllu yonent bi sallallahu alayhi in kasara mooy kalbaas maanu kalbaas in kasara dafa toj dafa xar fa taxada mu jàpp makaana shaabi endroit bi xaroon silsilatan mu daaxi ko silsilatan min fidda buum boo xam ne ci xaalis mooy ñaaru fil de fer fil de fer boo xam ne cette fois-ci du fil de fer mais fil de xaw ma fil d'argent waaw fil d'argent au lieu mu nekk fer mais argent ci la ko daaxe mooy ci la réparé toj-toj boobu mu ne axrajahu soloo na ko al Bukhari imam Bukhari rahimahullahu taala léegi masala yooyu nag ñoo gënoon a gudd nag quatorze masala <coughs> lañ gisoon fiqhiya ci ah, ndax lii dafa am nga masala hadis bi mooy day wax ci réparation mooy àttee naka la ñuy ndab ak naka lañ koy taarale am na nag ci wàllu or bi ñu gisoon ci ñaari hadis yu njëkk yi yii nag mooy continuation bi sauf que bu waxee ci réparation ba pare mais day laalaale côté li jëm ci ustensiles yi nga xam ne day am or wala xaalis kon bi ñu njëkkoon ci quatorze masala yooyu mooy ana ban ban quantité moo jaadu moom la nit mën mooy jàpp bàgg bàgg ci xaalis or moom or moom waxuñu ko mais masala yi comme ni ñu ko waxe woon mooy concerné wul ñan jigéen ñi concerné wul mooy góor ñee tax ñuy wax mooy ne ñaata ci quantité la góor mën a takk bàgg boo xam ne mën na koo takk te du nekk te du nekk kuy def bàkkaar moo xam ne duñ ko permettre la ci l'islam bii sax gisoon nañu ko mu ngeen fàttale ko gisoon nañu ko ci masala yi <laughs> mais dañ ciy ñëwaat bi ñu tegu mooy est nit man naa am bëñam bu wekkee ku tëw saxaat mu ne kon ah, naa ci def bëñu or wala bëñu xaalis est léegi lool mën naa nekk mais tamit est-ce bakkan bi mën naa toj moo xam da doon xeex ñu njoof ko benn benn balgaar ñii yàq bakkan bi est man que mën naa ko changer bakkanu or wala bakkanu xaalis bi ci tegu muy ñetteel bi léegi bu dee par xam nga ñu wax yu ndaw la ay bëñ ay bakkan mais léegi est-ce que naa perdre sama tànk comme ku tëboon ci benn mine antipersonnel ma dem ci kër sëñ xut bu naa di ko seeti rek bu joolaa bi ma demee Casamance noonu rek daal di dox ci benn ab am ndell ndell ngeen wala ndell ndell voilà mooy mine antipersonnel ma dox ci rek mu yóbbu sama tànk est-ce que tànk woowu mën naa ut tànk or tànk dama koy dama ut or boo tànk boo xam dañ koy defar dem ci pharmacie bi walla ci kii bu dee am naa possibilité ñu defal ma ko bu ko defee bu ma solee di dox kenn ko xam ne dañuy foog ne tànk bu normal est-ce mën naa nekk wala déet bi ci tegu mooy ndax mën nañoo réparer ndax ak xaalis est-ce que c'est possible wala noonu wala déedéet ndax xadiis bi dafa am benn partie boo xam ne ci euh, taxriij bi dama ko fàtte woon moo doon ndax question bi li tax ñu koy boroom xam-xam bi rahmatullah di ko la est-ce que est-ce que c'est possible ñu réparer ndab ak comme fil de d'argent boobu ndax euh, ñoom dañu wute ci le fait est-ce que li xadiis bi wax nii in kasara mooy ndab yeneen saa dafa xar mu réparé ko xaalis est-ce loolu yonent bi sallallahu alayhi ko def wala Anas Seydina Anas radiyallahu anhu loolu foofu la problème bi nekk ndax ku dee yonent bi sallallahu alayhi ko def loolu amul lu wuute mooy ne mën naa nekk sauf que dafa am ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi ñoo xam ne dañu ne du Seydina an du yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko def comme imaamul Bayhaqi rahimahullah ak wax di nettali ci euh, borom kii ci ki bind kii ci wàllu xadiis rek ulumul mustalah ibnu salah ibnu salah rahimahullah wax ji ñu xam ne tamit nettali nañ ko ci moom ñu ne ñoom ñu dina dëgëral ne Seydina Anas radiyallahu anhu moo def affaire bi sauf que li dëgër mooy ne du moom mooy yonent bi sallallahu alayhi def ndax ndab li ñaari xar-xar la woon bu njëkk bi yonent bi mu njëkkee xar yonent bi sallallahu da koo réparé fil d'argent mais bi mu xaraatee nag ci la ko Seydina Anas naroon a def xaalis mu laaj euh, doomu baayu jiit leen bi muy Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu mu ne ko bul changer dara lu Yonent sallallahu alayhi wasallam def léegi kon looloo tax question bi ñuy la est-ce que c'est possible ñu réparer ndab ak fil d'argent bi ci tegu <coughs> mooy est loolu mën naa nekk xam nga lii buñ la nee dañ koo réparer fil d'argent mooy loolu bariwul da ngay imaginer loolu liñ ci def noonu bariwul par rapport ak ndab bi yëpp léegi nag bu baree est-ce que bu boobaa mën naa nekkam déet bu dee nag affaire bi léegi xar xar bu rëy la nga xam ne lépp léegi day mel damay koy dama damay dama koy defar lu toll nii mel ni feuille bi ma ñëw teg ko côté woowu est-ce que mën naa nekk wala déet waaye léegi comme que affaire bari la mooy léegi bari day ci tegu nan la ñuy natte lu bari lu bariwul lu tuuti. xam nga buñ la lu bari il faut ñu jox la quantité boo xam ne di nga xam ne bu ma fi accès mooy bari na bu ma fi accès wul mooy bariwul septième bi mooy analam mooy aajo ndax yonent saa lii euh, aajo gi ñuy wax nga xam ne nañ koy après ci biir aajo lan lay tekki lan mooy aajo gi nga xam ne ci lay ci la nit yi di mane sukkandiku ci lool ne am naa aajo bu tax may réparer sama nag ab xaalis wala ak koor huitième bi mooy Euh, xam nga mooy ndab loo xam ne jàppukaay yi jàppukaayu ndab li mooy bu dee cin par exemple benn mbana xam nga mbana yi day am fu ñu koy jàpp mais bu dee yooyu lu ñu koy nopp ci voilà nopp nopp cin bi voilà wala sax après même fu budul fi ñuy jàpp léeg-léeg moom ay cam cam langal ci ci wet ji yu def nii mais yooyu bu est-ce yooyu mën naa nekk or wala déet bi ci tegu mooy est-ce que comme que fii hadis bi la ne watta fattaxada silsilatan wattaxada makaana sha'bi silsilatan min fidda léegi est-ce que comme que moom xaalis la wax argent léegi est-ce que mën nañ ko buñ amul argent wala ma ne mën naa ma est-ce que mën naa utiliser à la place d'argent ma utiliser or wala jël bi ci tegu mooy léegi lan mooy différence entre al-matli ak al-mumawwa loolu dinañ ñëw ci mooy lan ah mooy par exemple bu ma ñëwoon tabax sama mur ba pare wala sama benn bunt daal di xóoyal or bi ba mu nekk ndox ma sotti ko ci def ko ci noonu lal ko ci plaqué ko ci ko ci lam yeeg yooyu sóob ko ci biir nga xam ne boo ko gisee da ngay foog ne or mais weñ la est loolu noonu lan mooy différence bi nekk ak tamit teqantal bi am entre al masli ak al mumawah ak est man bu ci dagan naan déet waxoon nañu nag takkaay yi moom jigéen bokkul loolu moom waxoon nañu yooyu moom jarum ci ñëwaat kon yii ñi mooy góor a tax ñuy wax surtout ah bi ñu tegu mooy muy onzième bi lan mooy àttee ndab loo xam ne nag ndab loo xam ne ndabu or la ak ndabu xaalis mais ma sóob ko def ko def ci nickel mooy ma sóobe ko nickel day boo ko gisee comme ni ñuy def lam bi comme ma am lam boo xam ne lamu lamu or la ma sóob ko def ko def ci nickel nga xam boo gisee da nga naan la ndekete or la est naa ne këm jéem ah xam nga yooyu sax gars yi léegi dañ naan mais loolu est nit ku xel dina ko def mais ku xel dina ko def ndax bu bañee ñu sàcc ay yëfam dëkk bu ñëpp di jël bu yoree bien yu mel noon noonu la mën a naxe gars yi. mooy bu ma yoree sama sama or bu bari ma xam ne fii gars yi or la ñuy bañ a gis dëkk bi or daa maa ngi lu ñu ci gis sàcc ko man naa jël pexe boobu ne léegi sama or yëpp dama koy sóob ak nikel bu ko defee ku ko gis nii mooy nickel ngay gis da nga la alors que or la loolu nag est-ce naa ne kën dés douzième bi mooy ana lan mooy atteel ndab loo xam ne euh, ndabu mix la boo xam ne dafa dañ koo mixé ak or ak lu ci des ak xaalis mooy cette fois-ci du ndabu or kese mais du ndabu xaalis kese mais dañ leen a boole moo xam ne dañ leen a jaxase ci noonu biñ leen di defar wala ñu def benn côté bi xaalis rek wala benn côté bi or bi ci tegu muy treizième bi mooy léegi ndab loo xam ne dañ koy tere ci l'islam wala matériel boo xam ne l'islam da koy tere léegi est waa ji ko toj moom day fay wala du fay ñu ne par exemple ñu ne góor gi warul a takk bague boo xam ne day def or moom waaw kay or or or bague góor ci boppam warul a takk or xaalis la mën a takk ak gramme yi ñuy gis àpp léegi bu takk or ma gis ko na ko yow lu tax ngay takk or xanaa xamoo lim deme xamoon nañ koo tere xëcc ci or bi jël kuur dóor ci mu tas léegi est-ce léegi waa ji na man yow ci juge bi juge l'islam ñu dem ci juge bi léegi est-ce bi danaan ma yow da ngay fay par force wala du fay mooy lan mooy àtte l'islam ci loolu loolu nag c'est la même waa joo xam ne dafa yor instruments musicaux yi yor am ay guitare ak xalam yépp benn waay ñëw ne ko eh dugg këram rek gis ko mais eh, waaye yow xoola yu xaraam yi rek dóor ci tasaare yépp léegi waa ji day fay mooy dañ naan ko léegi yow jëndaatale instrument yu mel nii wala bu dee mënoo koo réparer mu baax wala yu mel est day fay wala du fay mooy daal yépp yoo xam ne dañ ko tere ba pare yow nga ñëw yàqal ko benn waay bi est ce que dañ naan ko fayal wala déet léegi bi mujj mooy est ce que nit comme après bu dee dañ ne góor gi nga xam ne permettre nañ ko mu takk bague boo xam ne matul six grammes wala fa lay yem te bu fa yemee dañ koy sib ci xaalis sans or est-ce que léegi moom mën naa ñëw ubbi robinet bi dégg loxoom di naan ndax mu ngi naane la xam nga xadis bi da doon da nga woon la tashrabu fii aniyati zahabi wal fiddati bu leen lekk ci ndabul xaalis ak or mais ndab tekkiwul ne rek ndax ndab li muy tekki mooy lépp luy contenir benn mbir comme que sama loxo fii moom lay dékk ndox mi mooy kon mooy sama ndab ndax loolu la il faut pas ñu jàpp ne buñ nee ndab rek ñu ngi xalaat ay bool ak i leket rek loolu la de déedéet mooy ndab li muy tekki mooy lépp loo xam ne bu ma ci defee dara dina ko mën a téye léegi bu dee man sama loxo mën naa def nii ci ndox mi tey naan naan nii loolu moom à la naan nii di naan te ba pare takk fii. lamu nu mu tudd non pas lam jaaro xaalis est loolu dagan na war a dagan loolu mooy masala yi nga xam ne ñoom lañ gisoon kon bi ñu njëkk mooy ñaata gramme ñaata quantité lañ permettre góor góor takk ko ci xaa xaalis or moom éliminé nañ ko <coughs> loolu waxoon nañu ah <coughs> loolu duñ ci yàgg na waxoon nañ ko mooy 6 grammes 6 grammes yi nag mooy bu ko matee ndax yonent sallallahu alayhi wasallam dane woon bu mu mat 6 bu mu mat misqaal te bu mu mat njëgu misqaal te misqaal bi ñu ko kiiwee euh, boroom xam-xam ramasala bi ñu ko kiiwee natt ak léegi mooy njëgu 6 grammes mooy 6 grammes de euh, d'argent léegi le fait que mu ne bu mu ci mat nag moo tax ñu bari ne bu ci àggee moom dañ koy sit mooy bu ci àggee liñ ci mën a mooy dañ koo sit mais bu dee cinq grammes jëm suuf loolu baax na bu ko dépassé six virgule zéro deux day xaraam ci waaj ndax yonent sallallahu alayhi wasallam mooy li li ma wax sànq dana woon ittakhidhu xaataman min fiddatin wala tatimmahu misqaalan aw samanu misqaal bu mu mat njëgu misqaal muy environ six grammes te bu mu mat tamit bu mu ko mat moom léegi nag mooy comme li ñu waxoon mooy mënoo ko dispatcher def ko ñaari or ñaari kii bañ ne comme que loolu damay def ci bii trois def ci bii trois non benn rek nga man mooy mënoo jël sa ñaari loxo ne comme que loolu la six yi dama koy diviser ci dëgg bi six trois grammes fii trois grammes fii non non benn rek <coughs> léegi nag <coughs> loolu mooy njëkk li ci dëgg mooy est nit ki kon bu dee dafa am bëñëm bu deñ mu ne ah man nag fi mu dañe nii dama ko bëgg a fàtt xam nga bëñ bañ ci kanam yëpp bu teggee ko wala benn dem gaay di la woowe yaawu jaal te neexul ñu bari léegi nag yow nga bëgg cee nga bëgg ko remplacer ndax xam nga ne yow sa bëñ bi du saxaat est-ce que léegi bëñ boobu mën nga koo def bëñu or wala déet boobu dañ naan loolu bu dee bëñ mën naa nekk ak lu mel ni bakkan bu toj xam nga bakkan bu toj sax léeg-léeg gars yi dañ naan mais mais loolu nan la ñuy mën a jàppe bakkan bakkan di ko def or mais médicalement c'est possible te am na tamit ñu ko doon arabe yi lañ ko doon def ndax euh, euh, ak urfu ja radiyallahu ta'ala anu moom dafa mooy seen xeex yooyu ñu doon def xeexu arabe yooyu nga xam ne ku man sa moroom du mala woon avant l'islam bi ñëw mooy la ñuy wax ayyaamul arab ayyaamul arab xam nga ayyaam mooy le jour mais buñ bu arab yi waxee lool ci surtout ay côté littérature nga dégg ñuy wax yooyu ayyaamul arab mooy xeex yi nga xam ne moo doon am seen biir moom da ngay jekk ëpp kenn doole fajar rek ngeen songu ko nangu foofu jàpp ay jaam dem seen yoon moom nag ci yooyu la dañ ko ci xeex yooyu dañ cee masa toj ba kanam bi nga xamante ne nag mu remplacer ko xaalis mais bi mu yàggee affaire bi nëb affaire bi xam nga def dafa dem ba nëb mu am problème ñëw wax ko nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko nga def ko def ko changer kii bi nga def ko or loolu day naa nekk ak lu mel ni bëñ tamit nit ki mën na koo def lool waaw loolu mooy waaw mooy nit ki bu ko defee xam nga yii nii mooy ne bu ko defee deful loo xamante ne ni ndax yii nii ñuy wax nekkul pour kooku rek mooy ne képp ku ko def mooy ne lool man naa nekk mooy mën naa nekk mais ci lool lañ la permettre loolu quantité boobu mooy mënoo koo dépasser ndax loolu mooy indi xadi euh, kii euh, masala bi ci tegu léegi bu dee man damaa toog euh, ndax dafa am quantité bu ñu mooy lu lu ndawe noonu comme ay bakkan ay bëñ ak yooyu lañ permettre nit ki nit ki man na koo def te bu ko defee deful lu xaraam ak nu man di deme ak nu man di deme du ñu ne affaire bi waa balam koo def rek il faut mu nekk ci extrême nécessité ngir def non ndax extrême nécessité nit bu ci nekkee xam nga àtte yi ñuy teg yëpp ci l'islam day wàññee da koy dindi yu ci ëpp ndax al amru ida daaqa ittasa loolu règle la mooy mbir bu xatee l'islam da koy da koy yaatal waaye bu yaatoo nag mu dellu calam ne woon loolu mooy lan <coughs> mooy yiñ la doon tere al amru ida daaqa mooy yiñ la doon tere ne la do dafa xaraam nga def ko te mu nekk mu muy lu vital ci yow bu demee ba nga nekk ci extrême nécessité bu boobaa yàlla day day yaatal mbir mi mooy yim na terewoon dala koy dindil même mais nag bu la ko dindilee al al amru yuqaddaru bi qadariha tamit ad darura mooy ne tamit dañ koy tënk tamit duñ ne rek ay wa ubbi nañ buntu lu la neex defal mooy ne dañ koy da ngay def li nga xam ne moom manu la ñàkk nga def ko xam nga loolu moo am ci xam nga façon yenn assurance yi assurance kër yi yu mel noonu lool la selaa la même mooy ne affaire bi bi mu xatee l'islam da ubbi buntu ne comme que xat na mu yaatal mais yaatal bi tekkiwul ma jël tout risque du la loolu tekkiwul ne léegi man man naa jël tout risque déedéet ba bu ñu tojee sama pare rek man baax na garaawul euh, prendre nañ ko en charge déedéet damay dem di jënd billet avion kon nag dama koy kii nu mu tudd assuré loolu yëpp baaxul ndax man ngaa jënd avion man ngaa jënd billet avion ta dara du ci ne kenn du sàcc sa billet dara du xew yooyu yëpp li tax ñu permettre yii mooy ne yow boo boo fayul assurance de toute façon kenn du la jox foo dëkk xam nga loolu la comme que demee na noonu ak oto bi am na ñoo xam ne ñëpp dañoo xam ne pour ñëpp la pour ñëpp ah ñi nga xam ne soxlawuñu oto ñoom c'est ñooñu moom bokku ah la jërëjëf mooy ñooñ bokkuñu de ndax am na nit ñoo xam ne soxlawuñu kooku bu dee ku soxlawul oto la dañ naan li xam nga lu taxoon ñu daganaloon ko ñële xam nga ko mooy ñàkkoon pexel la te mënuñu woon a ñàkk ñu def ñoo ñoo tax yow nag soxlawoo ko yow yaag ñépp a yem mooy dañ la koo teel mbir mi loolu la mooy ne mooy mbir bu bu bu xatee l'islam day yaatal mais nag bu yaatoo day delluwaat mooy bu dee lépp comme ñu dem senegal après am ñu naan ñoom dañuy proposer assurance yu avantageuse yoo xam ne ku ko jël dina la dimbali pour sa kër bu dara xewee bu dara xewul te yow mu leera ne fii man naa fee dëkk te kenn du ma laaj yooyu kenn exiger wu ma ko kenn waxuma ci dara boobaa dañ naan la nag Europe nga nga jóge loolu da doon dox ndax mbir ma dafa xatoon yàlla ya yombal mbir mais nag fii comme que yooyu kenn laaju la ko day xaraam ci yow loolu moo tax acte yi du ñu toog rek def ko acte universel toog ne dëkk bu ngay nekk rek jël leen baax na déedéet ça dépend am na koñ yoo xam ne sax mën na faa dox te du dox ci koñ bi mu taqaloo bu dee commune yooyu seeni seeni loi bokkuñ voilà euh, léegi kon euh, masala bi ci tegu <coughs> mooy léegi bu dee <coughs> permettre nañ ma bëj ak bakkan ma def ko lan ma def ko or léegi est léegi man mën naa ñëw ñàkk sama tànk ma jël tànk bi yépp wala loxo boo xam ne loxo or la après ñu implanté ma dóoral moo loolu nag dafa am wuute mais li ëpp li gën dëgër daal mooy mooy ne lool dafa xalaat ah mooy laxob lumb moom ci nga def ko or mooy loolu euh, li gën a dëgër mooy dañ koo xaraamal comme li nga xamante ni loolu la imaamu Nawawi laa wax loolu moo gën a dëgër insha allah bi ñu tegu nag mooy léegi est-ce nañoo réparer ak argent mooy réparer ndax waxoon naa la li tax question bi jóg mooy ne est yonent bi sallallahu alayhi moo réparer affaire bi ak xaalis wala Seydina Anas moo ko def radiyallahu anhu léegi <coughs> te sax loolu am na masala usul yi euh, da ngay gis fi'lu saxaabi yi mooy jëfub saxaaba bu saxaaba defee radiyallahu anhu bu defee benn jëf léegi ban àtte la am léegi nag loolu lim lay teg lim lay may surtout buñ ci ñëwee après xëy na jotaay bële di ñëw insha allah mooy nag boo xamee ne yow comme que saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum sax dañuy wuute ñoom ci li ñu jëf bu ma fi wax naan man sëriñ bee ma gis moom moom daa def dara yow te nga gis lépp bu mu contraire ak diine ji nga ma ndax sëriñ bi woon koy def. yow bu dee saxaaba yi radiyallahu ta'ala ñoom sax la boroom xam-xam yi d'accordul ci lu ñu def est-ce lay la wala du lay lan nga may waxaan naan ma sëriñ boo xam ne aw leer na ay jëfam sax moom li ci ëpp jubul nga naan ma moo koy def moo tax xam nga ñeen léeg-léeg surtout côté or yi da ngay wax ñu naan mais sëriñ diw day takk or mais après léegi dañ lay laaj léegi yow loo bëgg léegi yow ñu ne la waaw taxadis bi leer